a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiina al-mab'uuthi rahmatan lil aalamiin sayyidinaa wa nabiyyinaa wa shafii'inaa muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin amma ba'du suuratul waaqi'a suuratul waaqi'a al-waaqi'a mooy xew-xew hmm. dafa bokk nag ci turu yawmal qiyaam yi ci la bokk moom suuratul waaqi'a mooy li nga xam ne bu ñu naan xew-xew dëgg dëgg mooy xew-xew bi tax ñuy wax bokk nag ci tur yi ñun jotoon nañu ci gis ay tur ci lu weesu turu yawmal qiyaam yi dañoo bari bokk na ci al waaqi'a bii ñu gis jotoon nañu gis euh, suuratul qiyaama ah, boo fàttale ko laa uqsimu bi yawmil qiyaama boobu moo gën a siiw sax pour boobu ah, wolof yi moom hmm. yawmal qiyaam sax lañuy wax hmm, bésu taxawaay ba hmm. waaye gisoon nañ tamit avant <clears throat> après loolu gisoon nañ alxaqatu muy bésu dëgg bi nga xam ne moom alxaqatu malxaqa wa ma adraka malxaqa nga xam ne ak ñëwam ak nekkam am na ba pare loolu it gisoon nañ ko ci turam yi la bokkoon muy alxaqa gisoon nañ tamit alxaashiya suuratul xaashiya mm-hmm. hal ataaka xadiisul wujuhun yawma idin xaashi'a amilatun nasiba tasla naaran xaamiya muy li nga xam ne bu ñëwee day muur ñépp amul kenn kuy absenté keroog te mettit bi ku dul ku yàlla muccalul doo ci génn muy suuratul xaashiya al xaashiya tamit ci turu yawmal qiyaam yi la bokk gisoon nañu lu ko doon junj muy az muy tremblement de terre bi mag bi nga xam ne boobu bu amee mooy yowmal xiyaam taxaw na ida zulzilatil ardu zilzalaha boobu noonu tamit moom lay ju muy suuratu zalzala tremblement de terre boobu nga xam ne melul comme ñun ni ñu xam léegi ay seconde lay doon mu def ay dégâts yu bari ay moor yu bari mais bee moom du ay minute mm-hmm. du rek Mm-hmm. mais day continuer ba fu yàlla mm-hmm. nam mu door a tax mm-hmm. voilà boobu gisoon nañ ko ci tur yi la bokk muy suuratu zalzala moom la doon junju tur boobu iza zulzilatil ardu bés ba fàttalekul bés ba nga xam ne ci la suuf si rëng-rëngee di yëngatu tremblement de terre boobu bi tax ñuy wax zilzalaha tremblement de terre am googu kon boobu it ci la woon waaye tamit gisoon nañu alqaaria ci bis ci turi yowmal qiyaama yi la bokkoon muy alqaariatumal qaaria li nga xam ne bu ñëwee nit ñi dañuy tiit mel ni seen dënn yi dañ koy fëgg comme si seen dañuy tiit xam nga nit bu tiitee da gis cœur bi ni muy battre yi nag day battre plus fort mm-hmm. mel ni dañuy fëgg seen dënn yi mm-hmm. muy alqaaria mm-hmm. euh, yooyu yépp gisoon nañ ko euh, mu doon wax ci yawmal qiyaam te moom la commencé woon mooy turu saar yooyu waaye al inshiqaaq tamit ida samaa unshaqat moom la doon junj du ci tuur yi mais moom lay junj ndax mooy ci prémisse su yawmal qiyaam yi buy ñëw la ida samaa unshaqat bu suuf bu asamaan si daldi xotteekoo daldi yàqu lépp dañ wadd benn yoon s'écrou écroulé wu benn yoon ak infitaar iza samaun fatarat tamit loolu it moom la doon junju mooy ne yooyu yëpp nga gis ne euh, te loolu mooy yu ñu niñ jot a gis saar yiñ jot a gis am na yeneen euh, ci biir saar yi yoo demee nga gis suñu boroom di ko woowee yawmu tanaad ak yow ma bi nga xam ne ci la suñu boroom di dajale nit ñi alxashri ainsi de suite yu bari la pour wane importance su bis boobu nga xam ne jar nay bàyyi xel ndax tamit mooy dund dëgg-dëgg nag ndax lu waay am ci dund gii nii ñàkk boobu mooy presque amul dara kooku mënuñu wax ne kooku réussir nu dundam kooku kenn mënu koo wax mooy ne yow sa àddina yépp neex lu la neex am mais nga dem torox foofu moo tax yonent bi alayhi salaatu wasallam ne euh, nit ki nga xam ne moo ginoon a nekk ci bànneex ci àddina buñ ko jëloon dugal ko biir safara seppi ko ay seconde de wala tiers génnewaat ko ne ko est-ce que mas ngaa xam lu neex danaan masuma koo xam danaan masuma koo xam waaye ki nga xam ne da jaamu yàlla fii sonn mm-hmm. nga xam ne presque masula xam li ñu en tout cas li ñu xamee neexaayu mm-hmm. àddina ndax nit ñi liñ jàppe neex léeg-léeg du loolu mm-hmm. mooy nit mën naa pauvre nii affaire matériel amu ci dara waaye mu ngi mel ni ku nekk àjjana. waaw waaw c'est ça d'esprit xam ne li mu mm, li li ko dal du ak yambareem. du en tout cas daal du bàyyee dafa dina sabab lu moom. mais lu ko yàlla jox mu xam ne lii la yàlla defal. c'est ça ku nekk defal li nga man mm-hmm. li ngay am nag loolu yàllaa koy mm-hmm. joxe. joxe voilà moom moo ne. dafa am ñoo xamante ne nii. Mm-hmm. dalee na. moom yàlla ci boppam huwa yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir moom mooy mm. euh, may alal mm. may wërsëg bokk mm. ku ko neex euh, tàllalal ko euh, yaatal ko am amam waaye nag ku ko neex moom moo lay xatal sa xam sa am am mais loolu mm-hmm. am amu am amu àddina mm-hmm. li garaaw moom mooy nga ñàkk am amu diine mm-hmm. loolu moom moo garaaw mooy yow amoo xam-xamu diine te jëfoo wala nga am ko ba pare mu jëriñu la dara loolu moo garaaw moo tax yàlla mooy joxe ku moo tax àddina bi mm-hmm. euh, boo ko ku ko liñ jàpp matériellement ku ko ñàkk mm-hmm. te am bële mm-hmm. kooku ñàkkoo dara voilà moo tax mu ne walal axiratu xayrun laka minal mu ne yow yonent bi alayhi salaatu te kat wala alaaxiratu bés bu mujj ba muy alwaaqi'a bi xayrun laka moo gën ci yow minal uulaa ka dund gu njëkk gi jullit bu ne tamit lool la mooy ne lu man di def ci àddina bi na xam ne alaaxira moo gën ci moom fii mu ne waaye tamit jullit bu ne dafa war a def telle sorte que li mu jëm li mujj ci moom tout le moo gën li mu weesu wala al li mujj ci say jëf hmm. li mujj ci sa dund hmm. ak tamit yoolu hmm. xayrun laka da fexe mu gën li jiitu mooy da xool li jiitu woon li ci baax nga redoubler nga redoubler d'effort li nga xam ne doxul nga fexe ko voilà loolu mooy loolu ci àddina bi sax yi fi àddina sax lool la entreprise buy dox noonu la ñuy xool dañuy ah, def bilan bilan annuel xool lan moo doxul ren ak lan moo dox hmm. li dox hmm. duñ ne dox na rek ñépp hmm. tëddi na la voilà félicitations l'équipe vous avez fait voilà un bon travail voilà c'est fini non dañ leen continuer comme ça jox leen ay prime sax ngir prime d'encouragement ngir ñu gin ne yenn yi nga xam ne secteur yi nga xam ne nag dañ ci am problème te bu ñu moywul mu kase hmm. seen productivité dañuy fexe réparer hmm. nit tamit nit ku ne daa war def bilan hmm. moo tax alxuraan charia son euh, bëgg nit ki di toog di fàttale di def bilan journée mooy almuraqaba di saytu boppam ay jëfam ne bu ko mënula def seconde bu ne au minimum guddi gu ne na koy def xool journéem lan la ci def voilà mm-hmm. lan moo ci baax ak lan moo ci baaxul nga fexe suba mm-hmm. al aaxira mm-hmm. gën tout le temps li weesu li njëkk moo tax bés bii nag al waaqi'a moom ku ko perte moom mooy euh, sa problème moom moom moom mooy foog nga tàmbale problème te du jeex moo tax suñu boroom ne waman zuhziha anin naari wa udxilal jannata faqad faaz mu ne gis nga jour bii di jouru alwaaqia bi képp ku suñu boroom soril safara ba duggoo fa dugal la àjjana faqat dëgg-dëgg kooku rek faasa moom mooy ci texe ku dul kooku moom texewoo ku dul kooku texewoo ndax dund gi moom jaruñul dara mm-hmm. tout gaa yi dee ak heure bu leen neex ak ah, tamit mm-hmm. loo xam ne du ci ñoom la dépendre kon nag fexe ba bëlee baax muy suuratul waaqi'a moo tax suñu borom euh, daal di koy def ne waqa'a mooy mooy xew na jot na al waqi'atu mooy li nga xam ne mooy xew-xew bu rëy bi jot na comme si am na ba pare waaw ndax ci xam-xamu yàlla mm-hmm. am na mm-hmm. mooy xam-xamu yàlla amul lii moo njëkk leew moom xam-xamam amul fu mu tàmbali amul fu mu duñ ne noo yàlla nag bala moo gën a xam affaire yi fokk affaire yi xew ba pare mm. li war a xew suba nii mm. gaa xam na ko mais li mu xamee tey moo gën a moom la gën a xam ko demee déedéet loolu amul moom lépp la xamanoo dënku moo tax mu ne suuratul waaqi'a bi mu ubbee ne ba'da a'uuzu billaahi minash shaytaanir rajiim mu ne bismillahi ci turi suñu boroom mi nga xam ne moo fees dell ak yërmande arrahim te yërmandeem yaatuj moom lay tàmbalee saar bi nag eh, moom joxe na ton bi mooy li muy waxtaane mooy yowmal qiyaam ak yowmal qiyaam ñaata ñaata kuréel moo fay am ñaata kuréel fay am ma euh, euh, fii moom mm. bari nay kuréel àddina bi da gis dëkk boo xam ne mm. matul dara mm. bu dëkk bu ndaw bari parti politique bari tamit nit ñi seen bopp ñoom ñu wute mm-hmm. ndax suñu boroom ko bëggee noonu mm-hmm. moom moo bind mm-hmm. te gaa yi yem euh, inna sa'yakum dëgg dëgg yéen nit ñi seen jëf yi la shatta dañoo dafa wute complètement kon nag loolu mën na fi am parti yu bari ku nekk yi woote jàpp ne moo yor la vérité fii mu ne euh, dëkk boo dem ku nekk jàpp nga ne man ca la ma ne moo gën li keneen ki nii loolu ñu nekk ay pàcc yu bari mais buur yàlla moom nee na yomal am moom ñett rek kay am ñett rekk kay am amul amul ñett amul la ñooñu nag dina leen wax ci biir ku ci nekk nag ci ñetti parti yooyu fan nga jëm ak lan mooy sa yi dina ci wax loo xam ne lu ndaw la ndax alxuraan li mu wax rekk ne àjjana moom li suñu boroom wax ci xadiis qudsi bi mu ne a'dad a'dadtu li ibaadi saalixiina maa laa aynun ra'at wala udhunun sami'at wala xatara ala qalbi bashar mu ne man de borom bi waajal naa prépareel naa pour sama jaam yi nga xam ne ñooy ñu baax ñi ñi ma gëmoon te nekk ci di ma jaamu loo xamante ne ni maa laa aynun raat bët ma su koo gis àddina bi yépp li ma sa rafet ci àddina yépp bu ko ku ko xooloon lépp lépp mm-hmm. yow buñ la yóbboo àjjana la nga fay gis masoo koo gis mu ne waajal naa préparel naa sama jaam yi loo xam ne bët masugoo gis hmm. wala aynun sami'at loolu mooy ci yi ñuy gis côté yi ñuy gis mooy ne àjjana la fay gis masoo koo gis feneen xam nga léeg-léeg gaa yi ci yenn dëkk yi ñu won la ko wala nga dem fenn mu rafet wala montagne ci waa wuu lii carte po carte postale carte postale hmm. tellement nim rafet mais yàlla ne nag loolu loolu li ne du dara bokk lii du dara envers loolu waajal naa sama jaam yu baax yi loo xam ne bët ma yi ñuy gis bët ma su koo gis walla boobu nag bi ci gën rëy nag yowmal qiyaam de façon biir àjjana li leen yàlla di kii mooy gis yi ñuy gis boroomam boobu boroom bi subhaanahu wa ta'ala boobu mënu mooy li gën kawel nuñ mënaa wala udunun sami'at bu dee yu ñuy dégg la mu ne loo xamante ne nii nopp masu koo dégg ndax neexaay xam nga ñun suñu yi nii ñuy jàpp suñu son yi ñu jàpp na yu neex la te sax neexul ko ay kënjëng kënjëng la rek yuy sonal nit ñi <laughs> il faut nga tàmm ko boo ko tàmmee rek ngay daa neex mais boo ko tàmmul <laughs> da lay déranger dagaay <laughs> dañ koy def yëkk yokk mm. kii son tànqal nit ñi jàpp na ñu ngi ci dara nekk seen oto yi di ah, yëngal bopp di ak mm. rock xam nga yooyu bariwul njariñ mm. mais àjjana moom fay dégg mm-hmm. xam nga moom la kii di euh, bon ñuy nettali bi naan yonent Yàlla Muusa alayhi salaam bi mu bi suñu boroom waxee moom dafa wax moom direct sans intermédiaire moom moo wax kallama Allahu Muusa takliman buur yàlla moo wax ak Seydina Muusa wax joo xam ne direct la amul ah, benn intermédiaire euh, dañuy nettali naan que ne bi mu ñibbisee bi mu jógee foofu ba ñëw ci nit ñi. Hmm. toog na ay fan yoo xam ne presque bu déggee nit wax hmm. day wocc tellement li ah, waxu nit ñi ni mu hmm. waaye waxu borom bi ni mu neex wuuteeku wax yi nga xam ne ba bu la déggee yeneen yi léegi da koy ah, yóbbu ci mu wocc <laughs> waaw loolu nag lu ñuy nettali ndax wér naam wérul lool nag jar naa seet <laughs> en daal lu mu ci man di nekk mooy di dégg foofu. lool lool xoolal maa la wax hmm. lool buur yàlla sax waxagul hmm. mais yow yan fa son yi ngay dégg biir àddina hmm. àlla aj àjjana ak lañ fa lépp lu ñuy dégg mu ne lool nopp masu la masu koo dégg waaye tamit walla xatara xal bi bashar bànneex ya fay am xolu nit façon bànneex boobu masu la rot ci xolu kenn kenn ku yàlla bind voilà kon léegi kon ñooñu mu wax ñooñ fiñ jëm euh, wax ci lu tuuti après mu wax waa safara waa asxaabu chimal ñi nga xam ne ñooy waa gauche ñoom fi nga xam ne fa la ñu jëm ginnaaw gi nag muy wax ak nit ñi ne leen comme ko xam ngeen nag léegi de façon classe yaa ngi tànn leen seen classe balaa bëya balaa bëya wëy mbuus bala muy trop comme que yéen a ngi dund moom kuy dund ku ne classe yaa ngoo ñetti classe la ñaar yee baax beneen bi baaxul léegi nag nit ku ne tu libre li gars yi wax d'esprit et de kii de choix nga xool ban nga ciy tànnal sa bopp léegi nag mu ne mu leen di invité ci ñu xool ñoom ci nim leen binde afara ay tummaatum noonu ci nim binde nit ak xéewal yi ko defal nga xam ne bu ñu ko bàyyi woon moom rek ci kaw suuf mu tumuraange sans yooyu mm. mooy bi mu dund kon kon nit sax da dul mm. ndax ko njëkk juddu mooy njëkk dee mu ne mu leen di woo ci yooyu ak ndox mi nga xam ne moom lañuy naan muy li nga xam ne manoo imaginer vie sans moom mu leen di woo ci yooyu ñu ciy xool amaana mu delloo leen ci boroom bi ginnaaw gi ah mu waat nag ci waat yu am solo wax ci alxuraan ji li nga xamante ne ni mooy place bi mu occupé fa yàlla te alxuraan waxu kàddu boroom bi la subhaanahu wa te tamit téere la boo xam ne suñu borom da ko def la waxul mahfuz ba pare ñun mu jox ñu mu nekk loo xamante ne nii fa mu ne ori booba ña nga xam ne ñoo am droit laal ko euh, léegi dinañ ci ñëwaale côté boobu laa yamassuhu illa ilal mutahharun euh, dinañ defaale benn digression pour yenn masail ay questionnement yu jëm ci wàllu est-ce que nit mën naa laal alxuraan sans loolu mooy alxuraan bu mag liñ naan mushaf comme lii est nit mën na koo laal sans jàpp nga ne man juz'u amma bi laa yor benn partie laa ci yor est-ce loolu nit mën na ko yor sans yooyu yëpp insha allah bu ñëwee ci euh, côté bi laa yamassuhu illa al xam ne ñooy malaaka yi mais dinañ defaale di digression pour jaaraale ci ñun comme que alxuraan lay wax ak laal gi est-ce que ñun nit ñi fii nii alxuraan am nañ droit laal ko sànjam euh, loolu insha allah dinañu ci dinañu ci ñëwaale euh, ginnaaw gi nag muy wax nit ñi ne leen ngeen bañ a weddi ngal la waaye ngeen bañ a weddi li nekk ci téere bi ba pare tëje nag nit ñi ni nga xam ne loolu la nit ñàkke solo mooy li ngeen fi nekk di kii yëpp ñu naan ay l'homme le plus euh, puissant du monde bés buy dee dara ngeen ci manul yàlla ne bu dee man ngeen dara bu dee man ngeen dara comme que nee ngeen se l'homme le plus puissant du monde mu ngi nii may rey lu leen ko ah, teree ah, delloo mu bañ a dee wala mu dee ba pare ngeen delloo ba mu dund kooku wan leen ne yéen manu ngeen dara kon nag rëy rëy lu beeg mm-hmm. jaay fi yenn yi mm-hmm. loo fi jaar rek am ñu la fi njëkkoon lii ngay def la Firawna doon dafa ko gën foor te jóge na fi lii ngay def am na président yu fi masa jaar yoo xam ne ñoo la gënoon a foor te jóge nañ fi yàlla nag xamal nit ki ne ne yéen manu ngeen dara ndax bu nit deewee manu ngeen koo delloo mu delluwaat nag ci ñetti classification yam defoon commencé ci ki nekk ci kaw muy as-saabiquun as-saabiquun al-muqarrabuun nit ñi nga xam ne ñoo gën jege yàlla ñooñu mu wax ne ñooñu fi ñuy ne ginnaaw gi rappeler waat ko nit ñi ngir ñu bañ ko fàtte waaye waa ndejoor waa gens di ñi nekk ci droite bi muy nit ñu baax ñooñu tamit fan la ñuy mu mujj nag ñi nga xam ne ñooy dem safara mu ne ñooñu ñoom safara lañ jëm ginnaaw gi nag mu ne na nga sàbbaal borom bi subhaanahu wa nga xam ne mooy ku màgg gi nga saar bi mu ko tëjee noonu fa sabbih bismi rabbikal azim mu ngi nii dane fa sabbih sàbbaalal bismi rabbikal azim koy sàbbaal si turu borom bu màgg bi saar bi ci tegu mu commencé ko sabbaha maa fi samaawaati maa fil ard wa huwa al azizu al hakim mooy sàbbaal gim la ne yéen def leen ko yow jullit bi def ko yow nit ki doomu aadama bi def ko mm-hmm. deñalal yàlla lépp lu dul noonu mm-hmm. te dee ko bàkk di ko kañ ci mm-hmm. wax ne tamit ci jëf mu jeexale ko loolu saar bi ci tegu mu ne nag mel ni comme si danaan la boo ko deful yow ah. yow nit ki boo ko deful yëgal ne sabbaxa sàbbaal na lillaahi ñeel yàlla li ngay bañ a def fauteuil bi ngay toog sa fleur yi nga mm-hmm. yor ah, sa lépp li la tiim mur yi nga tiim mm. sa karo yi ngay dox lépp mu may mm, sàbbaal maa fi samaawaat ak li la tiim moo xam li nekk asamaan mm. ak li nekk ci suuf yëpp ñu may ah, sàbbaal ah. boo ko deful kon nag xamal ne yàlla santu la ko ngir profit bu mu ciy tiire mm-hmm. voilà noonu la jeexale ah, saar bale kon léegi nag ñu dugg ci mooy mu ne idaa waqaatil waaqi'a mu ne idaa waqaati bu jotee al waaqi'a bés bi nga xam ne mooy al waaqi'a muy yawmal qiyaam mooy événement dëgg wal waaqi'a dañ koy français danaan l'événement mooy l'événement bi tax ñuy wax mu ne gis nga bés fàttalekul bés bu taxawee bés boobu sa mooy lorsque bu taxawee laysa li waqatiha ba amul ci ak xewam weddi amu ci mooy ne képp ku la ne yawmal qiyaam dina am kooku kenn mënu koo waaj weddi wax li muy wax dëgg la hmm. waaye xewuk bés boobu moom amul weddi ndax ak amam moo gën a leer biddiw bi ngay séen laysa li ya ndax biddiw bi ngay séen wala li ngay séen jàpp ne lii la mën na am yow sa vision moo am problème ne mirage dalay nax mirage booy dox aw ka sarabin biqi'atin yaxsabuhu dham'aanu maa'an xatta ida atatu aw jaa'atu lam yajid lam yajid shay'an fa wajada allahu 'inda fa waqaahu fa wafaahu xisaab mu ne mooy sarabun biqi'a mooy mirage mooy loolu ñëpp xam nañu booy dox ci tali bi wala fu sori yi ci àll bi désert beeg yooyu wala bi nii mu tàng jër ngay dox boo jëlee Léon Blum bi benn oto ñëwul tali bi xaw a af surtout ay dimanche mu tàng jër nga xool day mel ni ci kanam da ngay gis ndox. Mm. mais boo boo nee waa ndox mi mu ngi tolloo poste courant bi xaaral ba ma dem ba foofu boo ñëwee doo ko gis nga taxaw xoolaat sa kanam nga gis ko loolu moo tax hmm. euh, yow nit mën nay gis loo xam ne li muy gis du lii hmm. alors que moo tax yawmal qiyaam nag ak amam dafa amul sikki sàkk moo tax laysa li waqatiha moo gën a wóor mukk fuuf li ngeen gis hmm. kaasi ba amul ak weddi mu ne nag bés boobu xaafidatun rafian eh, bés boobu am na ñoo xam ne bés boobu noonu dañ leen di wàcce ila asfali saafili mooy ne jour boobu ñoom ñooy nekk les am na ñoo xam ne dañuy wàcc ci baa ñoom ci kaaf yi la ne tellement jëfuñ mm. dara ci seen àddina waaye raafiya am na ñoo xam ne dañ leen di yëkkati mooy ñi gëmoon yàlla de toute façon yonent bi sax alayhi salaatu wasallam loolu mooy général nee sax biir àjjana ku nekk li nga mokkal ci alxuraan moo lay yóbbu ascenseur yi loolu la de <laughs> mm. da ngay ñëw taxaw nga toll taril ba fi gamat foo foo foo yem rek foofu yow foofooy sa kër mm. <laughs> ñu naan la iqra mm. rattil irqawat wa rattil yéegal taril nga yéeg tari hmm. ah bu dee isa jaa rek nga man ak fatiha ah mais tari isa ak fatiha hmm. après nga yem foofu <laughs> lu baax la de mais nag bon pour mieux faire waaw <laughs> <laughs> ah, soriwul waajooju mais nag bon baax na hmm. <laughs> quand moo moo gën ñi ñi new ñi newul foofu ah mm. mooy nit ki lu muy gën tari mm. lu muy gën man day gën dem mm, moo tax sonn ci alxuraan solo tamit boolu benn la ci avantage yi euh, te tamit le fait que ndax suñu boroom tamit dane alxuraan ji aayaatun bayyinaat ay aaya la yu leer yoo xam ne fii suduril ladina utul ilm buur yàlla da koo def ci dënnu ñi nga xam ne ñoom la jox xam-xam kon kay mooy ne képp ku mokkal alxuraan moo tax ñoom dañoo ay jagle yoo xam ne euh, ñeneen ñi ndax mokkal li gën lu ñu war a mokkal mm-hmm. muy kàddu borom bi subhaanahu lañ mokkal te suñu boroom nee na ay aaya leer yu nekk ci dënnu ñi nga xam ne ñoom la jox xam-xam mm. moo tax ku mu nekk ci sa dënn am nga yow am nga chance yu rëy boo góorgóorloo nga nekk boroom xam-xam boo xam ne yàlla dina la ubbee ci fànn xam-xam yu bari mm-hmm. bon ku ko yor nag di sàggan ba mu naaw wala après di ko mm. di ko di ko jëfee loo xam ne taxul woon ah mm-hmm. boobaa nag mm-hmm. dangay bokk ci ñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon ne al al al al quraanu xujja euh, euh, wala wala burhaan mu ne alxuraan preuve la xujja la mooy preuve la léegi nag burhaan da ñëw ngir leeral mais nit ki nag moom mooy tànnal boppam imma mu nekk soit mu nekk xujjatun laka mu nekk loo xam ne yow day nekk comme luy plaider pour yow ci kanamu yàlla mm. da na ñoo xam ne yowmal qiyam alxuraan moo leen di ram moo ah, moo leen di ñoom du keneen a leen ah, ñoom alxuraan a leen di ram xam ko mm, mm, kooku moom wuuy te xayru anis moo gën lu nit ku nit man di wéttalikoo mooy alxuraan moo tax xatmu bi buñ koy tëj noonu dangay gis yu bari lool lañ ciy wax xatmu bi am na ci partie boo xam ne nga defal ni ko muy suñu wéttal ci bàmmeel ak yu mel noonu yooyu mooy alxuraan yonent bi alayhi salaatu salaam ne day nekk preuve pour yow wala mu nekk preuve contre yow kon nag nit ku nekk mooy xool ndax bu dee danga koo xam ngir yow jaare ci ngir am àddina bon yow lool nga ci ama ah. mm-hmm. te tamit mooy dalay ñàññ yu bari mm-hmm. ndax tamit yenn yi boo ko amee mm-hmm. mooy ne loolu warulaa tax a jóg mooy ne yàllaa la war a tax a jóg bu dee affaire àddina moom mooy du loolu moo tax euh, képp euh, affaire u yàlla moom kenn du ci dugge ay affaire u matériel ak affaire yooyu déedéet man nga nag dugg mooy yéene ngir yàlla mm. loo ci am baax na mais di di ko jël ngir utiliser ko ngir leneen mm. non loolu moom dañ koy tere euh, moo tax mu ne soit mu nekk preuve pour yow wala mooy mu plaider pour yow wala contre yow ndax am na ñoo xam ne imaginer nit koo xam ne dafa mokkal ne mm. mokkal alxuraan yéen alxuraan bi gis na fi as-saariqu was-saariqatu faqta'u aydiyahuma sàcckat bu góor beeg bu jigéen bi dagg leen seen loxo te moom sàcckat la. Ah, mais moom li mu mokkal di ko jàng. waaw te jëfewu mooy bu ëllëgee. Ah, mais loolu lañuy teg. Mm. moo tax moo tax boroom xam-xam bu kàccoor comme mooy ëpp ah mooy ëpp lay duma moom. Mm, ndax dafa xam ba pare di def kooku lay bi ki mm. ki ki amul ki xamul dara di def naroon na moom du ko am. moo tax yeneen i alxuraan day nekk xujjatun laka aw alayk day nekk preuve contre yow pour yow wala contre yow moo tax kon yawmal qiyaam loolu la xaafidatun rafi'a bis boobu am na ñoo xam ne da leen di wàcce ba suuf euh, mooy ñi suñu boroom naan tumma radadnaahu asfala saafilin nit dama koo bind fii ahsani taqwim nu mu gën a rafet nu ma ko tëgge defar ba pare tamit noonu noonu ci wàllu jëmm ni mu ko defe noonu tamit la def bu juddoo mu nekk ci nekk feuille vierge moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne kullu mawludin yuladu ala al fitra képp ku juddu liir bu ne moom manula manula juddu rek nekk yi euh, ne wàddi yàlla loolu man na ne mu ne soit seen ay baayam mooy abawaaw mooy yaayam ak papaam wala société bi ndax société bi dañ day tekki pa baayam ah, ndax ñoo fi xoolal ñuy ñaa les pupilles de la nation mm. ak même bu dul ñooñu mm. euh, mooy ne société day jouer rôle moo tax euh, gaa yi société moderne yi ñuy wax sax ñu naan moderne te lépp jamono ju nekk moderne jamono ju nekk ñépp a moderne nit nag dafa am benn tendance xeet ñi ko jiitu lu dul ay quelques personnages mais jamono yépp a moderne ñun suñu société yi contemporain yi contemporaine yi ñu ne mhm. li tax pays yii di woote pays développé xaw a mhm. bataay boobu mhm. mooy ñoom dañu bëgg éducation soit parent bi rek la parent yi rek ak école bi mais société bi ci boppam yaru alors que l'islam moom xamul lool fa abawaahu ay ñaari baayam mooy baayam ak yaayam waaye loolu mooy bu njëkk bi ak société bi ñoom ñoo koy def juif wala déet moo tax nit nit léeg-léeg moom religion yi fi mu dëkk fi mu juddoo moom ñooñ la yoon mooy ne affaire yi mm-hmm. euh, képp koo xamante ne nii euh, da nga judd woon France mm. en mille neuf cent vingt-quatre fille tubaab euh, de de père tubaab mère tubaab kooku moom am nga quatre-vingt-dix-sept pour cent nga nekk nga nga doo nekk jullit ndax loolu lan moo ko war ah, ndax fi nga juddoo la mm. société bi ah, ñoom comme que dañuy jullit ah, ñi ci ëpp lool la mm. léegi mm. mooy ne booy dem gis nga France léegi léegi mooy man nga am nag père tubaab mère tubaab mu nekk jullit loolu mën na ne ndax léegi français yi français yi dañuy nekk ay jullit loolu mooy gis nga société yi moo tax mu ne fa abawaahu ñaari baayam mooy ay parents am mais ak société bi mu ne ñoom ñoo koy def soit li mu doon soit ay juif bu dee mu ngi mel ni ñu ñu juddoo biir Israël wala ci famille juif mais uh-huh. bon yow xanaa après nga convertir ou après mm. yooyu boo kii ngay dem mm. moo tax nit noonu la ko yàlla bi léegi nag mu ne ahsana taqwim wiim boobu mu nekk ci lu jub dina sàggan di mooy yàlla ba mel ni bàyyi ma moom daa mujj gi li bàyyi ma yi def rek lay def mu ne kooku nag laa wàcc asfala saafiliin fi gina suufe fi gina suufe ciy suufe ñooñu nag la ne xaafidatun ñooñu dañuy yawmal qiyaam day wàcce ñooñu mais kan mooy wàcce yàllaay wàcce da leen di wàcce mais rafi'a mooy mooy wàcce seytaane yi hmm. yëkkati wàllu yoom yi hmm. waliyu xanaa xamoo ne jullit bu ne il suffit nga jëm yàlla waliyu ma mais dafa may daraja boobu mooy bu général bi boobu mooy jullit bu ne rekk waliyu ma mooy buur yàlla moo méngoo say mbir te mooy ki nga xam ne allah huwal waliyu mooy ki nga xam ne mooy kilifa gi te lool nga d'accord ba ba gëm mm-hmm. léegi euh, buur yàlla moomu noonu yawmal moom mooy def mooy def yawmal qiyaam nag day def ñoo xam ne da leen di wàcc am ñu mu yëkkati mooy ñi ko ñi ko gëmoon lay yëkkati ñi ko gëmuloon mu wàcce leen léegi nag muy wax ci yawmal qiyaam boobu ne idaa rujjatil ard xam nga lool kañ lay xew fàttalekul idaa rujjatil ardu rajjan bés bi nga xam ne la suuf si di yëngatu rajjan mooy tremblement de terre yu wax ci ah. ida zulzilatil ardu zilzalaha ida rujjat rujja mooy yëngatu goo xam ne secousse ay sëday secou ah. secoué boo xam ne amul presque danga naan amul limit boo fa newee waaye yonent bi alayhi salaatu nee na àddina bi ci ñi gën yées booy tukki ñi gën yées ci mindeefu yàlla yi la fiy fekk ñooñu la fiy fekk mu ne ida rujjati bés boobu mel ni nga ne ko waa kañ la ba léegi bés boobu ida alwaaqi'a kañ lay xew mu ne mooy prémisse hmm. ida rujjatil ardu rajjan bu suuf si rëngi-rëngee rëngi-rëng gu mag a mag wa bussatil jibaalu bassan montagne yi moom hmm. dañ leen di jaxase mooy dañ leen di pulvériser ñu tasaaroo ba pare jaxase leen ñu nekk suuf ñu jaxase leen mooy da doon romb région montagneuse yi ñuy wax boo fa demee ab kus ab dër voilà comme ay ato Italie du nord ak yooyu ah, ah, ah. Hmm. transalpine yeeg alpes yeeg yooyu fi waa ji dóoroon avion bi hmm, hmm. Leibnitz mooy yooyu noonu yooyu montagne yooyu ngay gis ni mu rëy loolu da koy day rajaxoo day pulvériser wu lépp toj mokk nekk benn benn lépp suuf ju ñu jaxas mooy bu bussatil jibaalu bassan waa bu ko defee nan lay mujje montagne mu ne fa kaanat haba am mumbasa mu day mujj nekk poussière xam nga lu ñu pulvériser mu ngi mel ni montagne bu ñu def ay bomb ngir waddal wala immeuble yi gars yi wadd voilà da ngay jekk rek mu wadd nekk nekk poussière bi jóg mu ne nag mm. lu gën a extraordinaire lool lay doon mm. fa kaana mu mujj nekk haba an poussière mm. mel ni ay étincelle mel ni ay ay ceeñeer comme boo xool jant bi rayon solaire day mel ni lool mooy day bari tellement nekk nag en poussière mumbat saa bu tasaaroo tàqale ko fu nekk mel ni lu éparpillé wu mu ne nag gis nga bu loolu xewee mm-hmm. wa kuntum azwajan lii nii xam nga lii nii li wax nii mm. nature bi la la wax mooy ida rujjatil ardu suuf si ci boppam di yëngatu yëngatu goo xam ne amul dara lu koy résister mm-hmm. montagnes yi ñu pulvériser leen ñu mujj nekk poussière boo xam ne bu tàqalikoo la bu tasaaroo loolu mooy nature bi noonu lay mel waaye boobu nit ñi ni ñuy mel mu ne wa kuntum azwajan salaas kantaa nit ñi yéen bés boobu ñetti xeet ngeen di nekk ñetti catégorie ñetti paire ngeen di doon ñetti catégorie ngeen di doon façon nit mooy lañ leen di diviser ñetti classe mm-hmm. bi ci njëkk mu ne fa asxaabul maymana mooy ñi nga xamante ne ñooy les gens de de droite ñi nga xam ne ñooy nekk ci ndejoor mm-hmm. mu ne maa asxaabul maymana ay waaye ndax xam nga ñooñu ñooy ñan mm-hmm. waay waay jar na ñoo xam ngir nga bokk ci de maa asxaabul way ñooñu ñooy ñan waay ñooñ ñooy première classe bi hmm. première classe bi mooy asxaafa asxaabul maymana mu ne deuxième wa asxaabul mash'ara deuxième classe bi mooy waa waa gauche hmm. ñooñu ñoom yàlla nañu ci yàlla musal maa asxaabul mash'ara kan moo la xam est-ce que xam nga waa ñooñ ñooy ñan hmm. loolu ñaari classe nga troisième bi mu ne wa saabiquuna saabiquun mooy ñi nga xam ne ñoo raw ci jëf yu baax yi ñoo masa raw as na kon fii bés bi ñoom ñooy raw tamit as-saabiquuna ñoo raw ci jëf yu baax yi as na kon nag ñooñu bu ñëwee fii fi ñuy fayee ñoo war a raw tamit voilà ki gën a liggéey kay bon ci même liggéey bi même kii bi même condition yi mu gën cee liggéey kay waaw ah, non buñ jëlee tool bi ne fii vendange dañuy def dañuy witt ay ariko bon ariko yépp a baax nombre par kilo lañuy ñuy fay mais képp kilo yu mu def kay kooku kay moo ëppale xanaa <laughs> wala déet voilà moo tax mu ne ñi nga xam ne nag jëf yu baax yépp ñoo ci doon raw nga xam ne hmm. ñoom lu ñu dégg lu baax rek dañ koy commencer def ba pare nag daal di ciy sax ñooñu ñoo raw ñeneen ñi nga xam ne bu leen neexee def ñoom dañuy dikkale am na ni ñoom ne ñoom dañuy dikkale léeg-léeg ñu julli léeg-léeg duñ julli bu ñu amee problème la ñuy julli buñ ko ñàkkee bañ a julli bon ñoo xam ne ñoom seen humeur <laughs> lañuy topp xam nga kook yemul ak ki nga xam ne moom da sax <laughs> <laughs> non lu wax lu baax rek mu jiitu ci mm. ñooñu noonu ñi ñu jiitee ci lu baax loolu ñuy as-saabiquun fii ci àddina as-saabiquuna ñoom ñooy ñeraw ëllëg tamit kon loolu noonu mu ne nag gis nga ñooñu noonu as-saabiquun as-saabiquun ñooñu gis nga du wax leen joxoñ leen baaraam bu kawe bu sori ndax daraja yu kawe yi ñu ràngoo mu ne ulaa'ika gis nga ñoo ñële al-muqarrabuuna ñooy ñi jege yàlla dëgg dëgg dëgg ah donc euh, les trois parties la voilà mooy nii droite gauche. voilà c'est-à-dire ñi daan jëf. voilà gauche ñi ñi jëful. voilà ñi deful dara. ak li ñi nga xam ne nag ñoo daan. waaw ñooy crème mooy ne boo seetloo. Mm. boo seetloo. Ah, mooy. moo tax euh, gisoon nañu. Mm. Euh, suuratul mumtahana xisbullah ak xisbu shaytaani la mm. yàlla wax. ne ñaari parti rek ka fi am yawmal qiyaam fii ku leen neex àddina bi ut leen parti yu leen neex les partis de gauche parti de droite l'extrême droite l'extrême gauche centriste euh, kii communiste politique lu la neex utal front national front national <laughs> islamiste euh, tudde leen seen bopp lu leen neex modéré extrémiste yooyu yéen yoon mais bu dee yowmal qiyam yàlla nee na ñaari parti am hmm. hizbullah te ñooñ nee na alaa waa wee ma yëgal la xamoo ma xamal la inna xisballaahi parti bi yàlla humul muflixuuna ñoo ñi te ñëne nag mu ne xisbu shaytaan yi ñooñ la ne istahwada alayhimu la shaytaane daal di euh, seen xol daal di ciy toog di leen commencer mu ne ñooñu nag ñooy xisbu shaytaan ñaar yooyu am mooy ne boo seetloo ñii mm. lool la mooy dafa am genre de droit ñi nga xam ne ñooy dem waa saabul may maymana ak waa saabul mash'ama les gens de gauche mais ñi ñi dem droite non droite ñoom dañu am dafa am benn classification beneen mm-hmm. mooy dafa am nag ñoo xam ne ñoo gënoon a mm-hmm. méritant que ñeneen ñi ñooñu nag la yàlla tànn ñuy crème bi ñuy as-saabiquuna as-saabiquun mm-hmm. mooy ñi raw ci lépp lu yàlla bëgg ñoo ciy raw voilà lu yàlla sant lu ñu dégg ne lii la yonent mi alayhi salaatu salaam bëgg ñoo ciy raw te ñoo ciy njëkk kooku nag manula yem ki nga xam ne des fois mu def defois mu bàyyi kon ñetti classification yi ñoo am asxaabul maymana mooy waa droite asxaabul mash'ama waa gauche ak ci waa droite as na as-sabiqun ñi nga xam ne ñoom dañoo forme beneen classe ci waa droite bi ñi nga xam ne ah, ñoo raw ñëpp léegi nag mu ñëw nag par kenn kenn nag waa lan mooy sa wàcc waay yowmal xiyaam ad boo demee foofu lan lan nga fay am ak tamit mais ñooñu bon man nag comme comme benn waay bu ne man nag je suis quelqu'un d'ambitieux comme je suis ambitieux bon man nag ñi ci kaw laa bëgg bokk ah. bokk droite baax na mais quand même. faut être premier ah. bi 10 la ko am 10 jàll. mais quand pour pourquoi pas ma am 19. Mm, excellent. <laughs> Mm. faut être ambitieux dans la vie. toujours man nag waa ji man nag dama ambitieux. Mm-hmm. waa léegi nan lañuy ñuy bokkee ci ñu mujj ñi man ñooñu ñoo ma gën a intéressé. Mm-hmm. as-sabiquna as-sabiqun suñu borom ne kon déglu loolu nga bëgg. ku bëgg déglu. mu ne gis nga classe boobu nga xam ne ñoom al muqarrabuuna ñooy ñi ma gin a jege xam ñooñ premièrement fii jannaati na'im seen wàccuwaay mooy àjjanay na'im àjjanay xéewal jurut dog hmm. ah, waaw léegi man ñoom moo bu ma ci bëggee bokk mu ne sullatun minal awwalin wa qalilun min al axir ah yëgal na nag c'est une compétition rude pour bokk ci loolu ndax façon nit ku baax ku ne dañ ko dégg ñaata nit ñu baax ngay dégg boo dégloo boo dégloo histoire kenn ba pare danga naan mais kii xanaa moo fi raw mm. nga déggaat keneen ne ah, ah xaaral ma relativiser <laughs> mm, moo tax moo tax yooyu nag bala ko xam moo du ay nettali yu yi nii bi yi wax di pompe yu di pompeel seen sëriñ yooyu taxul may wax ah, mais boo xoolee seenu dund dëgg bon danga naan léeg-léeg yow dangay am problème en tout cas danga naan daal ñépp mm-hmm. ñii man daal naa ni ñépp baax rek ndax ku nekk day am mm-hmm. day am ñoo xam ne ñoom multidimensionnel lañ ñoom moom fépp lañ mane presque am ñu bari tamit ñu mel noonu uh-huh. bon wala nga gis kii moom dafa baax ci côté bii nga gis keneen baax ci beneen côté moom daal mm-hmm. suñu boroom nekkoon kon nag compétition bi rude la de ndax lan mu ne sullatun ndax gis nga première classe bii nii mm-hmm. sullatun minal awwalin am mbooloo mu bari lañu minal awwalin ci ñu njëkk ñi ñu bari lañu woon waaye wa qalilun ñu néew lañu nag minal aaxirin ci ñu mujj mooy ne ñu bari lañu woon ci ñu njëkk ñi ci ñu njëkk ñi waaye nag ñu néew lañu ci ñu mujj ñi xoolal mm-hmm. euh, moo tax am yenn boroom xam-xam yi ñu jël mm. ndax dafa am bari ay firi affaire bi ñenn ñi dañu ne mooy xeet yu ñu jiitu woon ñu bari lañ fa woon ndax ñoom boo leen comptabiliser mm. depuis maam aadama alayhi salaam ba seydina isa alayhi salaam ñooñu dañoo ñoo ëpp xeet yonent bi alayhi salaatu salaam mm-hmm. moo tax ñi ci gëmoon yonent yooyu te amoon àggoon station bu mag boobu classe bu mag boobu ñu boo leen comptabiliser ñoo ëpp hmm. ñi nga xam ne ñooy bokk ci xeetu yonent bi alayhi salaatu wassalaam hmm. waaye amaana firi boobu noonu hmm. euh, am na leneen lu ko gën dëgër mooy ne këne ñooñu gaa am nañ ci yonent bu ma sa ñëw looloo fi masaam alayhi salaam bu ñëw rek nit ñi gëm ko am na ñoo xam ne ñoom ci crème bi lañ bokk ci ci classe bu njëkk bi. Hmm. am ñoo xam ne ñoom baax nañu noonu am ñoo xam ne mooy ñu bon ñi en général nag classe yooyu yëpp boo leen boolee ñu bon ñi rek ñi ñuy ëpp ñaari classe yi hmm. <laughs> loolu moo ci dommage. Hmm. mais amaana li gën a dëgër mooy li yonent bi alayhi salaatu salaam wax ci xadiis bu ne ci Sahih imaam Muslim dafa ne man yaakaar naa arju njortu naa. ci sama borom yéen den wax ak saxaaba yi ngeen nekk dafa njëkk a wax un quart u àjjana àjjana yépp ña fay dugg ñépp yéen mais ñoom ñoom ñooñu à travers ñoom mooy ñi ko gëm ba yowmal xiyaam ngeen nekk lan hmm. un quart ñiy dugg àjjana xam nga bu doon lool rek sax bari na ndax xoolal xeeti fi romb yëpp niñ bare euh, benn xeet kese daal di occuper un quart ñuy dugg àjjana mais saxaaba yi radiyallahu anhum affaire bi ñu xaw a kii comme si mm-hmm. un quart dam mm-hmm. loolu daal bariwul am ah. mm-hmm. mu ne mu toog ne mu yokk affaire bi ñu yokk ne non seulement un cas mais am naa yaakaar bu baax ci sama borom ngeen nekk deux tiers sulus euh, non voilà mooy euh, quart bi quart bi un quart boo jógee ci un quart bi ci tegu mooy euh, trois quarts mm-hmm. non non trois quarts lu mu waxati woon. waaw ça fait 4 4 là boo jëlee un bi reste 3 4. voilà mm. boobu mooy benn bi. beneen bi da mm. euh, boobu mooy un tiers. Mm. mooy un quart. après mu ne. voilà beneen bi mu ne sulus. mooy bi mu waxee ne un quart. bon baax na mais oh, kon nag day xaw a kii ah. mu ne leen yaakaar naa ngeen nekk un tiers. un tiers mooy léegi boo ko xaajee ñeenti xaaj ñetti xaaj boobu benn xaaj bi mu nekk yéen xam nga loolu moo ëpp bële après mu ne leen yaakaar naa sax ngeen nekk nisf moitié wu ñiy dugg àjjana yépp benn moitié bi mm-hmm. benn moitié bi sama xeet lañuy doon kon kay ñooñ bari na ñu kontaan nag am na ci beneen riwaaya bu ne ci sëy imaam ahmad mu ne rahmatullah ak ñeneen mu ne te beneen parti bi ci des parti yi leen yi des dangeen koy xëccoog ñoom euh. kon loolu mooy di ngeen nekk lu ëpp loolu moo tax sullatun mm-hmm. euh, min al awwalin ñu bari lañu woon ci ñu njëkk ñi mm-hmm. loolu ñenn ñi ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñi ne mooy ñi njëkk gëm yonent bi alayhi salaatu salaam moo taxoon mu ne ñu ne looloo taxoon yonent bi alayhi salaatu salaam ne siècle bi gën ci siècle yi mooy siècle bi mu dund man topp siècle bi ci tegu topp bi ci tegu les trois premiers siècles ñooñu mooy societé yooyu noonu ñoo gisoon fa baax dafa yomboon xo imaginer imaginer yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu génnee àddina mais gis ku baax yomb na Seyna Abu Bakar ngii ay Seyna Omar Seyna Ousmane saxaaba yépp a ngi fi hmm. loolu mooy bo <laughs> mooy ne loolu xam na ñu bari nañu hmm. ci ñi gëm hmm. euh, léegi seen taalibe yi temps yooyu mooy boroom xam-xam saa waaye fu ne ngay gis ñu ne ngay gis ñoo xamante ni ay kawteef lañu ay ay vraiment mooy dañu bari woon mais liggéey yu bari yu ñuy kii ci lislaam bi ñoo ko def ah, trois premiers siècles yi mooy saxaaba yi radiyallahu anhum seen taalibe yi te seen taalibe yi dañoo bari seen taalibe yi ci boppam ndax euh, xoola taalibe saxaaba yi radiyallahu anhum dañ leen a classifier ci ni mooy dafa am ñoo xam ne euh, ñoom dund nañu ak yonent bi alayhi salaatu salaam mais mësuñu ko gis mooy ne bi yonent bi alayhi salaatu comme ñu ne yonent bi alayhi salaatu bi mu nekkee Medina. ba mu fa newee ñoom ñu ngi woon Yaman di dund ak moom muy dund. mais mësuñu koo gis am na ñoo xam ne ay jullit lañu woon. gëm nañ ko mais masuñu koo gis ndax ñoom seen wala sax ci yenn village yi soriwul yi mais masuñoo dem Medina ba gis ko kooku du saxaaba bu moom taalibi saxaaba lay doon kooku mooy ñooñu ñooy ñi gën a màgg ci taalibi saxaaba yi mu ñoom lañuy al muxadramoon nga xam dañu dund ak yonent bi alayhi salaatu salaam ne mësuñu ko gis euh, ñooñu noonu mooy ñu bari lañ ñu bari lañu euh, mu am mais ñoo gën a néew nag ci des mu am ñeneen ñoo xam ne deuxième classe bi muy ñoo xam ne ñoom dañoo dañoo teel dañu dañu dañu dañu teel a juddu jamonoy Seydina Abu Bakar lañ juddu yonent ma lay saab saab dafa génn àddina rek ñoom ñu juddu jamono yooyu après ñoom ñu màgg noonu ñooñu noonu tamit mooy boroom xam-xam yu bari ngay dégg ñu bari ci ñoom lañ jële mu ñooñu mooy dañu bari woon ah. moo tax sullatu minal awwalin gaa yi tamit ñu bari lañ woon mm-hmm. moo tax boo leen doon da gis téere yu rëy yoo xam ne ci ñoom rek lay wax ci personnage yooyu rek la ñuy wax léegi ginnaaw ñooñu mu am ñoo xam ne nag ñoom dañu xaw a nekk ci milieu bi mooy ne ñoom juddu wuñu oto après te mais dañu judd ay années trente yi mm. après gàddaay geeg wala ñu juddu sax bien après yooyu wala ay anne cinquante yi mais am nañ saxaaba yoo xam ne jànge nañ ci ñoom mm. comme genre imam az bi rahmatullah alayhi ñooñu tamit ñu bari lañ woon euh, boo jógee ci ñoon mu am nag ñeneen ñoo xam ne ñoom ñoom ay benn saxaaba lañu gis walla ñaar am na ñu mel noonu ñoom ne benn saxaaba comme imaam Abu Hanifa boroom ngir mi rahmatullah alayhi ñoom dañ ne Seydina Anas day boroom xam-xam yi dañ naan rahmatullah alayhi Seydina Anas benn sa saxaaba rek la gis da koo séen mooy ne ñooñu noonu mu am ñeneen mooy ne euh, léegi dangay topp affaire bi di ko euh, am ñoo xam ne am ñoo xam ne dañoo dund ak ñoom mais gisuñu ci kenn. gisuñu ci kenn ñoom la daloon ñële ak yonent bi alayhi salaatu moo leen dal. Mm. mooy bokk nañu dund ak ñoom. man nañu sax bokk même dëkk bi ah mais mësuñu leen a gis. xam nga Lyon dafa rëy. Mm, man ba ma nee Lyon ba léegi. Mm. <laughs> mosuma gis Gérard Collomb. pourtant mu ci dëkk bi. mooy ne euh, dëkk bi am ah, lo mooy mooy télé yi rek imaginez bu télé amul woon ak journaux yi amul woon mooy man day ne ci dëkk bi voilà mais man duma ko xam te loolu ñu bari lañ mm. ñaata nit am na sénégalais yu bari dañ leen di dégg ñu naan la ñu jël ñoom masoo di masoo dox ba la yeeg ñoom ndax yow transport en commun ngay jël te ñoom oto lañ yor loolu yàlla rek kay def ngeen daje fenn wala xew am wala ngeen di def course daje fenn bu dul loolu <laughs> moo tax ñooñu loolu ay classification la hmm. ainsi suite nga gis taalibe yi ñoom ñooñu ak mooy ne jamono ju njëkk ji trois premiers siècles yi hmm. daanaka foo dem fekk fa nit ku baax hmm, te gaaya la ñoo xam ne ni ñuy amee xam-xam noonu lañu seetle te yëfu àddina ñoom seen yoon newu dañuy jaamu yàlla yàlla tax mais du ñu yà ne yàcc ne yasaar ñu leen di yoral seen ah, dund déedéet doon liggéey pour am li ñuy dundee c'est euh, ça pour que nga lekk lu lu te am na ci ñoo xam ne mm. ñoom dañ doon def mm. ne seen taalibe yi mm. dañ naa man maa leen res ñoom ñoo leen di yoral seen dund ay imaam Abu Hanifa euh, ngir boobu rahmatullah alayhi moom noonu la doon def grand commerçant la woon ñun jàpp nañ ne boo nekkee ci yenn activités yi rek waroo xam dara ci diine mais grand commerçant la woon mais am xam-xam bu bari ñi muy jàngal ñu ci bari moo leen doon yor moo leen doon yor seen lekk seen dund seen am am seen sol lépp moo ko yor lépp ñoo ko yor ba pare mais la di mais ñun dañu foog ne waa ji mooy moom jiitee nekk ci jàkke yi rek lay def du hmm. liggéey du def dara hmm. non non l'islam xamul loolu ah. Seydina Abu Bakar radiyallahu dañ koo fal mu hmm. war a jiite yonent mu war a wutu yonent bi alayhi salaatu wa salaam mais mu dem di xëy di liggéey ah. Seydina Omar ne ko non non ndax charge yi dafa bari yi nga yi nga war a dox yow dafa war a ah, bari yi nga war a yittee yittewoo mu ne déedéet man damay liggéey ngir ngir mu ne ko déedéet léegi daal dañuy wax nit ñi ah. ñu d'accord ci benn mbir ut luñ lay jox hmm, comme genre luñ naan salaire tey mais ñoom gëmuñu ne man lii laa léegi damay toog léegi di jël rek ñu may jox déedéet hmm. <laughs> loolu moo xew léegi les privilèges jox la 3 hmm, millions fal la ministre jox la 3 millions ni la util loo sax mel ni waa ji masula am lum sol mu jënd koy kos yu kenn xamul hmm. naaj yu nekk fi muy yàq ay courant wak di taali am sa logement euh, euh, climatiseur ci dëkku Sénégal bale ci 39 degrés dañuy fontu <laughs> hmm, mooy ne jamono ju ji sullatul minal awwal yi ñu bari lañ woon hmm. te loolu moom fee la fee la boo xam ne àddina bi lu ñuy gën a sori lu ñuy gën a sori zamanu nubuwa mooy jamono yeneen ci bi alayhi salaatu salaam wàccoon dafa mel ni nit ñi dañuy gën perd la le fil. Mm-hmm. ndax loo looy sori tuuti. da ngay commencer di ko xaw a oh oh ndax am na yenn ignorance yi xew suñu suñu jamono yi. am na yenn jamono xewul woon. ndax ñun moom dafa mm. catastrophique. mooy ta ta ta. te ñun non ñun moom c'est que euh, mooy ñi ñu jàppe ñi nga xam ne dañ naan ñoo fi gën léeg jamonoy saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom ñu kooku noonu kooku kooku noonu kooku même personne boobu boo ko nuwoon ci ñoom dañ naan waa ji naa féqal ah. xam nga Abdullah ibn Mas'ud dane radiyallahu dane ñun euh, julli mbooloo ci jàkke ji mooy jiw ji jàkk ji di julli nii amul kenn koo xam ne doonul woon ñëw lu dul koo xam ne xam nañu ak naaféqam gu leer hmm. <laughs> léegi léegi hmm. xoolal bar hmm. kii boobu barem boobu doon ñuy natt nit ñi <laughs> boo ko boo ko jëloon tey nga appliqué ko da gis koo xam ne niñ koy tagg naan moo fi ne moo kii te moom buy dem jàkk dañ koy média buy dem juma ajjuma dañ koy médiatiser pour wan ni kooku kon lim fay dem bariwul ndax buñ nee sëriñ bi tey day wala jour tel day dem ajjuma ji di ñëw dafay dem ba ñépp tax mm-hmm. mooy ñooñ ñépp dem ajjuma ñooñu seen yéene baaxul ah, képp ku dem ndax sëriñ baa fay ñëw mooy yow sa sëriñ sa yow ndax laata loolu doonoo woon ñu bari doo ñoon dem pourquoi ñu ne Serigne bee ngi dem àjjuma tey wala di ko kii mooy ne kon xanaa kon dem tous jours waaw te moom tamit ci boppam mooy doon loon dem tous les jours tous les vendredis mm. moo loolu c'est grave mm-hmm. mooy ne mooy ne boo jëlee comparaison yooyu ñun ñi ñu jàpp léeg-léeg ci ne ñoo gën ñooñu ci jamonoy saxaaba ay naafiq lañ leen doon jàpp amul kenn kuy bañ a ñëw ay fajar ak di julli si fii ay timis ak yooyu julli lu dul koo xam ne dañ koo xam ak naafiqam gu leer bon léegi bon dugg dugg ci jàkka yi xam bon yee eh, première France moom jàmbaar lañ France moom mën lan jaaxal nañ ma ko seen jàkke yi léegi day day day mel ni daa am lu xew ñoom jàmbaar lañu ko wax surtout nag bu ñu liggéeyul dimanche yi fa ngay xame ne gaa yi jàmbaar la alors que ñun. Mm-hmm. Sénégal. Mm-hmm. Ah, waaw mais Sénégal première rangée yi jàkk yu bari du fees. moo xam dimanche moo xam lu man di xew. moo tax la paa góor ga waxoon rek. gis nga gaa ñii bu ruux yi rot rek. Mm-hmm. yar yi dal. dafa <laughs> doon mer nag ndax. Euh, benn maamu suñ Serigne Cheikh Mouhamed Moustapha mm. <laughs> moo ko doon moom moo ko doon wax ah, ne mm. c'est que dañuy nodd kenn du ñëw mm. Kébémer kenn du ñëw ah. presque ñu tuutee ñëw après ñu jàpp benn jour wala yooyu di dem di yo naan dañuy dem Serigne diw yóbbu ah, keesu daayira beeg yooyu gars kaari kaar la luye góor gi nag day lool da koy merloo naan ñii bu ruux yi dal mooy bu ñu dee ba seen bu seen ruux yi rii rek yar bu ruux yi rot rek <laughs> yar yi dal mooy ne en tout cas mm. loolu li muy wane mooy gis nga moo tax léegi niñ doon seete ku baax dafa mujj dafa mujj ñu ñu ñu ñu ñu bon ñu xaw a wàññi bar kii bi quoi mm. point yi doon yi nga yi nga waroon a ah. remplir ngir ñu ne diw ko baax la mm. léegi dañ ko wàññi loolu nag tekkiwul ni ñu mel ni ñoo am na ba léegi am na de mm-hmm. ñu mel ni ñële am na ba léegi ñoom du ñu jeex mais nag nit ñi dañ leen ko dul fooge sax dañ naan moom mm-hmm. kat kii diw mii nga naan ku màgg la <laughs> yéen yéen daal yéen damaa foog ne yéen yeewu leen. Mm. sawaay ceeb bi may lekk lay lekk ñooy toogandoo di kii kii kii amu fi dara lu mm. particulier. Mm. da di nax ah. non fi koy foogee. <laughs> loolu la foofu mooy dañ mooy dafa am ay obstacles yu bari yoo xam ne mooy tax nit du reconnaître. boroom xam-xam ñi nitu yàlla. ndax ñoom li ñuy xool waaye yow kii daal sawaay lu mu man ma man ko te ñooy xëyandoo ñooy sonnandoo ñooy. alors que du loolu kon mooy sullatun minal awwalin da ngay gis ne jamono jooju mm-hmm. trois premiers siècles yi dafa bari woon ñu baax mm-hmm. waaye wa qalilun minal axirin ñi mujj moom force est de constater que affaire yi bareetul noonu moo tax léeg-léeg nit génn àddina nga ne non kii moom man de gisaluma gisaluma ko remplaçant mm-hmm. doone amul ndax yàlla xam-xamu suuf si nit ñi dañu bari mais gisuma ko voilà man man moom Sénégal euh, bi maam Abdou génne àddina radiyallahu anhu man gisuluma ko remplaçant ba tey jii may wax ah, man moom loolu moom mën naa koo seede ah, gisuma ko neew ma nag amul mais mm. gisuma ko en tout cas gisuma ko mooy ne affaire yi loolu la. Mm-hmm. moo mooy yoo xam ne. Mm-hmm. da di wàññi moo tax kii ne. yeneen tubaab yi saa am ne woon dina am jamono dina ñëw boo xam ne dañu naan dëkk sàngam di am na ku fa wóor tellement dañoo raar. waaw waaw mm-hmm. mooy nit ñi léegi koo fi wóolu. koo fi wóolu surtout côté alal. da lay dribbler de. voilà léegi le fait que kenn wóolootul kenn daa am lu ko waral hmm. mooy environnement bi la ak hmm. nit ñi te environnement bi mooy nit ñi rek hmm. mooy bu dee nit kenn wóoratul ba yow ku wóor dañ naan diw daal xam naa ne ku wóor la ak ku dëggu ku dëggu daa ah xam nga jamono yooyu comme xadiis yi xadiis yi xadiisu yonent bi alayhi salaatu salaam bi ñu leen di toxal di leen dajale mais ay ay règle yu strict lañ tegoon mais règle yooyu mm-hmm. règle yooyu boo ko appliquer suñu jamono tey presque doo dégg amul kenn kuy wax mi gëm ko mm-hmm. <laughs> moo ndax mm-hmm. moo dafay moo tax da mooy fee la fee la bu ak constat la bu leer ni ñi ñu baax ñi ñii nii ca jamono ju njëkk ja lañ ëppoon mais am nañu nag ba léegi moo tax suñu boroom ne wa xaliilun ñu néew lañ nag minal aaxiriin ci ñu mujj ñi ba yawmal qiyaam di am di xew am na nit ñu baax ñu fiy ne ñoo xam ne mm. ñoom mm. non yàlla da leen a may comme ni mu doon may xam nga. xam nga léegi gaa yi nag nit day canaliser mayu yàlla ci ay nit wala ci ñenn ñoo xam ne weesu nañ ne jeex na non am na ñoo xam ne gis nga sëriñ su mag si ñuy wax ñun ñii di tudd Sénégal. waay am na ñu mel noonu ñuy dund léegi ah c'est que problème bi mooy man nga ne lenn man naa am. mooy ne pour l'instant ndax pour l'instant rek lañ mën a wax ndax xamuñu lan mooy xew fii yëpp ci ka ay centaine d'années ñi topp diw moom en tout cas ci côté mbooloo moo ko ëpp waaj mais ay xam-xam ak li yàlla maye yi yàlla yi muy doon maye ba léegi mu ngi koy maye de moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam asar bi doon wax naan euh, kii dafa mel sama xeet wi sama xeet bi day mel ni taw comme taw la mm. taw nag kenn xamul est-ce que mujj gi mm-hmm. lu njëkk li rek a baax lu mujj li baaxul mooy ne mbir yi loolu la de ñu baax ñi ba léegi ñu ngi am mm-hmm. doo leen ko fooge nag. doo leen en général ko fooge après. comme seen oyofaay. waaw waaw c'est oh. la mm, dem ñu yàpp ko. mu ngi noonu waay tubaab. koppati bi. waaw. c'est ça nag. waay waay c'est ça. Euh, Cheikh Omar radiyallahu anhu def na ci benn ci rimaax. Hmm. Cheikh Omar Fouti radiyallahu anhu def na ci chapitre boo xam ne obstacle yooyu lay wax obstacle yi nga xam ne mooy tax. Hmm. gàllankoor yi tax nit ñi du ñu xam nitu yàlla. Hmm. du xam boroom xam-xam du ko xam ne. mën na nekk koo xam ne day bale mbedd yi fii mm. chaque suba nga foog ne ndekete yoo àddina bi yëpp moo fi raw ci wàllu xam-xam ak mm. wàllu sellaay moo fi raw ndeke moom mm-hmm. mooy waa ji bale mbedd mi boo ko rombee sax léeg-léeg doo ko faale mm-hmm. ay kii tailleur bi ci koñ bi nga foog ne du mm. dara naan ay waay moo sonn de dafa pédale ba tànk yi dëng ndekete yow moo raw sa koñ moo raw sax sa sëriñ yi nga jaay yi ngay dundal foog ne ñoo fi ne mooy ne lool la moo tax ñu ngi am balee gi moo tax suñu boroom ne ñooñu mm. wasu xaliilu ñu néew lañ nag boo leen comparé ñi njëkkoon mooy ñu néew lañ mm. waaye am nañ balee gi minal aaxirin ci ñu mujj mm-hmm. mu ne ñooñu nag ala sururin àjjana yooyu nga xam ne ca lañuy ne ala sururin dañuy nekk ci ay lal yoo xam ne mawduna ci or lañ ko defal mooy c'est des lal en or lii en or xam nga moom kuy tëdd ci lalu or mooy waa ji xam nga la loo xam ne ci ngay tëdd mu nekk or mooy yow kay kenn laajul yow lan ngay sol xanaa ak lan nga yor ne duma ut chaise xanaa nag hmm. bon chaise poor ngir doose noonu rek hmm. fekk fekk may xiif hmm, <laughs> mu ne ñooñu ala sururin ci ay lal lañuy nekk na yoo xam ne ci woor la ci wurus la muttakiina alayha dañuy sóonu eh, eh, muttakiin mooy ko def ni mooy boo tëddee xaw a def def nii solo ah. mooy ah, sóonu voilà alayha calal ya mutaqaabiliin mooy du dangay ngay tëdd complètement da ngay jël sa loxo te ko ci sa côté lex bi noonu sa bopp bi mm-hmm. dañuy jàkkaarloo mooy boo ku ci soxla wax ak kenn da ngay jàkkaarloo moom. Hmm, mooy da jàkkaarloo moom nii. soxlawoo woo téléphone onde yi di la di rey. Hmm. ndax onde yi wóorul. <laughs> am na gaa yu feebar yoo xam ne onde yi ñoom baaxul ci ñoom. en plus électricité bi yooyu sax baaxul ci santé hmm. léeg-léeg ay kii cardiaque sax mën na ko jox. foofu nag amul loolu. soxla woo yu iPad ak iPhone. boo soxlaa wax ak kenn ah. day yàlla day def ah, day nekk sa kanam mu ah, mutaqaabiliin dañuy jàkkaarloo mm-hmm. mu ne yatuufu day dina dem di baagante ci ñoom alayhim di leen servir wil daanun ay gone yoo xam ne muxalladuna duñu dee fa lañuy sax mm-hmm. ñii yàlla da leen tàggat uniquement pour ñiy duggu àjjana ay jeunes lañ yoo xam ne jaaruñu fii de mm-hmm. mooy ñoom yàlla da leen tàggat defar leen am na tamit ñeneen ñeneen ñoo xam ne bon euh, bon loolu jaru ko mm-hmm. mais wildaanun muxalladun ay jeunes la ñuy doon ay gone yoo xam ne fa la ñuy sax ñoom mm-hmm. yàlla da leen a defar ngir ñuy mm-hmm. servir waa àjjana ah, mu ne ñooñu ñoo leen di servir li Cheikh Ibrahima Sakho rahimahullah doon wax naan yatuufu nag alayhim bu leen ko tekk day wër de mooy day baagante dañuy baagante di leen jox di indi mm-hmm. palaat yi di yóbbuwaat ndax kat mm-hmm. euh, ñu lay wër rek taxul nga yor ci ah. mooy ah. <laughs> ma toogoon fii am kuy servir ay lekk fii mais day ñë bu ñëwee dañuy wër <laughs> mooy wër taxu mu ne mooy ñuy baagante di leen servir ñemat <laughs> ndeysaan ku mënoon a jàngale la ah, rahimahullah mm. mu ne kon yatuufu alayhim day wër ci ñoom di leen di leen servir wil daanul ay gone mu xalladuuna yoo xam ne yu euh, yuy sax foofu lañ waaw ñun ah, kon ñu yem noonu bii di ñëw ju àggale kon insha allahu taala wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in